bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu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 aadani llahu wa iyaakum min annaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di bi tabaraka wa taala di ko dimbanikoo ci dellu siwaat ci sunu jotaay bi di leen ñuy di wax asalaamaaleykum wa euh, tey mooy sunu juróom-benneelu jotaay juróom-benneelu ndaje ci jotaay bi ñu jagleel weeru koor mu jëm ci hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan njàngalem alayhi salaatu wa salaam ci biir weeru koor ak doxalinam ñu nekkoon ci ba rek eh, hadiyu bi mooy salaatu tarawih te mooy taxaw ñi taxawu di di nafila te ñu war ko tëj di ci tontu ñi nga xam ne dañuy jéem a weddi salaatu tarawih di wax ne bidaa la Omar ibn Khattab moo ko indi loolu koy wax ñëpp jàppal seen jiit ci wax ji mooy a al majlisi ci bihaarul anwar wa ñeneen ñoo wax ne yonent bi moo wax ci ab xadis nee na salaatu tarawih bidaa te bidaa bu nekk sawara lay jëmale loolu xadis boobu ni ko cheikhul islam ibn taymiya alayhi rahmatu rabbil alamin waxee ci minhaju sunnati nabawiyya fi naqdi kalaami shia wal qadariya nee na xadis bi amul sanad waroom xam-xam yi nga xam ne ñoo xam xadis amu ci kenn ku masa wax xadis bi téere xadis yi amu ci kenn ku génn xadis bi xadis bi amul amul yoon bu mu yaar ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko koo fenal loolu mooy lu wér yoon bi nga xam ne ci lañuy saxalee xadis bu wér xadis bi jaaru ca amul fenn fuñ ko mën a askanale amul fenn fu mu jaar ba man a ba mën kon xadis bi du bu wér du jar a bàyyi xel la aw fenn la woo xam ne dara wéru ci kon jàpp gi ne bi daala loolu contradictoire la wax ne alayhi salaatu wasalaam moo ne bi daala ba noppi ne Umar ibn Xattaab moo ko ñu sos kon kon kon kon kay Yonent bi alayhi salaatu eh, moo ci njëkk moo ci jiitu Omar mooy moom mooy njëkk wax ne bidaa la ñaar yooyu moo ñu ànd wax ne Omar moo ko njëkk sos kon li muy tekki mooy jamono alayhi salaatu wasalaam amutoon amu fa ba noppi ne alayhi salaatu wasalaam nee na bidaa la loolu mooy lan loolu contradictoire la ndax su fekkee sallallahu alayhi wasallam nee na bidaa la rek kon li muy tekki mooy xamoon na ne lu ñu sos la ci jamonoom waaye yow nga ne Omar ibn moo ko njëkk a sos bu fekkee moo ko njëkk a sos ci jamonoom loolu li muy tekki mooy alayhi salaatu wasalaam xamu ko loolu benn la beneen ba ca tegewaat moo di ñoom dañoo jiyoo am nañu jàpp ne salaatu tarawih ci boppam lu mën a nekk la waaye ci benn benn ci benn benn waaye bu dee ci mbooloo nee nañ eh, mosuñ ko def jamono alayhi salaatu wasalaam loolu ofeen la du lu wér maanaam mas nañ koo def jamono alayhi salaatu wasalaam waaye ginnaaw bi ko waxee woon ci jotaay di jàll alayhi salaatu wasalaam da ko doon bàyyi yenn saa yi ngir ragal ñu farataal ko waaye mosu koo folli ko buñ ko defaatee ci ginnaaw bi sunna rekk lay doon la ca dolli ko war mooy ñoom ci seen biir ci boppam lu ñu jëlee ci Jaafar as-Sadiq ci biir weeru koor ci boppam laa wax de jamono jamono saarix di ci daganal di ci sunnaal ci ne salaatu tarawih maanaam nit ñi julli nekk ca gin nit ñi nekk ca ginnaawam loolu luñ daganal la dolli ca ñi julli nit ñi nekk ci seen ginnaaw ci weeru dool li ci ay naafila ak jaamu yàlla ci jàkke yi loolu daganal nañ ko ci seen biir téere yi kon ñoom dañoo contradictoire et contradiction moo fis dell ci seen téere yi kon loolu du loo xam ne lu wér la yada bàyyi xel la du xadis bu wér beneen bi itam mooy euh, fi sukkandiku ji wax ne léeg-léeg ab ko ci sukkandiku ne Ali ibn Abi Talib moo ne moo wax ne salaatu tarawih bi daala du baax dañ ko war a bàyyi loolu itam asar sanad bi mu ñëwee ku ñu wax mu Musaddiq ibnu Sadaqa moo ci nekk te kooka mi ngi boo mi ngi bokk ci al-Fatahiyya te al-Fatahiyya Shi'a yi ñiy jàng ñiy jàngale Shi'a yi ñoom rawatina al-Imamiyya dañoo jàpp ne ay yéefar lañ kon ab yéefar nag koo xam ne ab yéefar nga ko jàppee ay waxam doo ko si sukkandiku. kon naka la ñuy jàppee alfataxiya ay yéefar ñu ne sanad bi ki ci nekk moom waajoo ji da caa nekk ak keneen sax eh, te ñoom loolu muy wax ci seen diine la aju ba noppi ñu di ko nangu te kooku yi wax du ab jullit ab yéefar lañ ko jàppe kon loolu da lay ci ne kon loolu day wax nekk lu wér beneen bi mooy lu juyoog dafa am lu juyoog moom Abdurrahman as-Sulami bokk ci donga yo am Ali ibn Abi Talib nee na Ali ibn Abi Talib ci boppam moo daan soññee ñuy taxawal tarawih da caa woote ñuy julli nit ñi ñuy ñu jiite nit ñi ñaar fukki rakka bu ko defee moom mu ñëw daan leen wiitaral wiitaral lii Abdurrahman moo ko as-Sulami moo ko nettali ci sanad bu wér bu jigee bu ñëw ba ci ki nga xamee ne moo di euh, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al-Hakim ci al-Mustadrak ci sanad bu wér nee na Ali ibn Abi Talib daan na soññi Omar ci salaatu tarawih te loolu mooy li gën a wér. kon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musta sos li nga xam ne moo di at-tarawih mus koo sos loolu du lu wér jar a bàyyi xel la bal def koo sunnaal maanaam daf koo dekkilaat ñu baree bari nag dañuy trompé wu di wax ne ni'mal bid'atu hadhihi loolu Umar wax ba gisee nit ñi ñuy julli ci ginnaaw ki nga xam ne moo di Ubay Ubay ibn Ka'b mu ne bidaa bi di amul morom loolu eh, ñay wax naan bidaa boobu du bidaa làkk waaye bidaa sharia la ci jublu parce que Umar ibn al Eh, lam doon wax ne bidaa la loolu ci sharia la aju kon bidaa bi mënut a nekk loo xamee ne ci làkku arab la loolu day wane ak loolu ak lay wane ak ñàkk xam ak eh, dëgëru fit di jéem eh, maanaam bëreeg taxi yi jàpp ne war nga ko mën a daan fekk demewul maanaam Umar ibn loolu muy wax ne bidaa bu rafet la ak waxam ji a nekk loo xam ne bidaa ci làkku arab la loolu nekk. ñoom ni ñu koy waxee ndax Omar li mu doon wax ne bidaa bu rafet loolu ci sharia la aju kon bidaa bu rafet boobu bidaa boobu kenn du ko jàppee bidaa lughawiyya waaye des koy jàppee bidaa shar'iyya kay wax loolu dañ naan ko loolu Omar naan bidaa la ndax ma ngay door ma ngay door am wala déet ndax ma ngay door a am ci jamono Omar ibn Khattab wala déet ñu dul ab Shia nag laay tontu fii ñoom lay waxal ñi xam duñ ay Shia amu ci kenn ku ku ñemee taxaw ne loolu Omar def musta musta am ci jamono alayhi salaatu wasalaam kenn ñemewu kenn ñi mu xalaatu ko wax kenn xalaatu ko wax ci ñoom ko wax weddi nga wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam weddi nga weddi nga jëfe yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo njëkk a jiite nit ñi ci salaatu tarawih moo ko dëkk moo njëkk a def nit ñi topp ci ginnaawam kon Umar ibn Khattab njëkk koo def su fekkee da ngaa bëgg wax ne du bidaa euh, bidaa ci sharia bidaa du bidaa ci làkk waaye bidaa sharia la mooy lu ñu fent ci diina ji la na Umar ibn Khattab moo njëkk a sàkku ci nit ñi kenn jiite leen ci tarawih musu koo def loolu njëkk koo def kon ginnaaw njëkk koo def te bidaa mooy lu ñu fent dugal ko ci diina ji kon loolu la muy tekki mooy loolu kon du bidaa shar'iyya parce que Omar Omar ibn Khattab féetiw féeti ko da koo dekkilaat daa indiwaat loo xam ne buñ koy defaat sunna rek lay doon mais du nekk farata parce que Yonent bi alayhi salaam ko def jaaju saa su nekk mooy day ragal ñu farataal ko gannaaw bi mu fi jugee nag bu buñ ko dellusiwaatee ñoom saxaaba yi sunna rek lay mën a doon moo tax Imaam di wax ne benn. Abu Bakr as-Siddiq li tax taxawalu ko mooy benn ñaari ñaari yi mooy mën a am benn mu doon loo xam ne xam ne nit ñi ci mujj guddi gi lañuy faral di naafila te tuyaaba ji mooy gën a ëpp bañ di leen somal ngir loolu ñaareel bi mooy jamonoom dafa gàtt lool mu ngi occupé occupé woon soxlawul soxlaalawu lool ci xeexat ak xam ne gëmuñu yàlla wala ñi nga xam ne ñu tubbi woon boog laay wax ak ñi lànk ba ñu joxe asaka te xilaafaam diir bu gàtt la looloo tax dékk dékkilaatu ko Omar ibn Abd Omar ibn al-Khattab bi mu ñëwee gis sukkandiku ci yilla mooy yilla ja taxoon alayhi salaatu wasalaam ragal di ko def saa su nekk mooy ragal ñu farataal ko loolu mu gëm mu dégg ni ci ne bu xasee faatu amul lu ñuy yoonalaat ci diina ci parce que waxyu jamonoom jamonoy wax yi la moom alayhi salaatu wasalaam bu continuer woon rek boo wutul mën nañ koo farataal comme ni ñu farataalee koor te loolu day day metti ca ñoom mu ne da da ngeen doo leen ko man loolu loolu mooy li leer. kon mboolem ñi wax naan bidaa bu rafet la fi Umar ibn moo ko wax ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne na ci jamono alayhi salaatu wasalaam kon kay lii la muy tekki bu dee benn ngeen ne bidaa bidaa la ci diine su fekkee bidaa ci diine ko alayhi salaatu wasalaam koo def wala ngeen ne kon bidaa la ci làkku arab su boobaa mën a dugal li Umar ibn Xattaab wax bidaa ci làkku arab lay wax beneen bi ka ñuy waxal naan ko lii bidaa bu bidaa la ci làkku arab du bidaa ci ci sharia Umar ibn Xattaab du ko wax ndax léegi nga dégg naan la Umar ibn Xattaab ci sharia la ban wax Umar ibn Khattab loolu taxul ñu ñu wax loolu yow mi nga xamee ne yaa bëgg a yan teg ci sharia yi yaa bëgg a yan sunnatul xulafaa rachidin yaa bëgg a boole bidaa ngir dëgëral sa position ci wàllu bidaa bëgg a dëgëral diine dëgëral ne fent ci diine am na yow yaa tax ñu teg charte boob yaa tax ñu teg li nga xamee ne mooy wax jooju te ne leen lii bidaa la ci làkku arab parce que su fekkee du lool rek la muy tekki mooy lan kon dañuy wax ne Umar ibn Khattab day sos ci diine yàlla ci ginnaaw Yonent bi alayhi salaatu wasalaam te xaasha lahu an yaf'ala xaasha Umar ibn Xattaab an yaf'ala haadaa Umar ibn Xattaab musa dara musa sos dara ci diine ji kon bokk na ci sax nag beneen bi may bokk na ci lii wane ne bidaa ci làkku arab dana tekki loo xam ne amoon na waaye dañ koo defaat waaye nag ñenn ña bañ koy defaat bañ koy dundalaat ñenn ña dafa doon lu beesaat ci ñoom bokk na ci li koy wane mooy lii Umar ibn Xattaab wax ndax moom mi wax làkk làkk maanaam ab arab la bu piir bu xam li muy wax bu digg arab kon bu déggee waxee alayhi salaatu wasalaam lu alayhi salaatu wasalaam masoon a def mu fekkee ko moom ci boppam ba noppi dekkilaat ko naan lii bidaa la loolu la muy tekki mooy am na biddaa bu mu ci jublu boo ko ak loo xamee ne ñu fent la ci diine ji dugal ko ci diine ji tam te yàlla wàccewu ci benn rey loolu jar a bàyyi xel la moo tax kon Umar ibn Khattab bokk na ci preuve yi ñuy sukkandiku ci làkku arab bokk na ci preuve yi ñuy sukkandiku ci làkku arab di wax ne bidaa ci ci làkk bidaa ci làkku arab dana tekki loo xamee ne maanaam dafa doon loo xamee ne eh, amoon na waaye nag dañ koo dundalaat gin biñ ko dundalaatee ña ko fekkee wutoon kay lu bees la ci ñoom lu bees la ci ñoom luñ tàmbaliwaat la bokk na ci ñu sukkandiku ba xam loolu mooy waxi Umar ibn al-Khattab ji lu jar a xel la te loolu nag loo xamee ne ñun ñoo ko wax waaye boroom xam-xam yu bari léeg-léeg nga ku naan kenn ko wax mooy Ibnu Rajab loolu du waxi dëgg am nañu ko ci jiitu al imaamu Shaatibi wax na ko même al Haafiz ibn Hajar wax na ko kazaalika ki nga xamee ne moo di al imaamu Shaafi'i sax nag al imaam Shaafi'i parce que foofu loolu mu doon sukkandiku di wax naan biddaa ñaar yu ñu eh, dafa doon yoo xamee ne ñaar la bu dëppook sharia ak bu dëppoot ak sharia bu dëppook sharia mooy bi ñu sant bu jiyook sharia mooy bi ñu sant te biddaa moom ci sharia lépp da ko ŋàññi kon ba dëppoo sharia bu mu jublu mooy boo xamee ne ci làkku arab la wala loo xam ne lu bees la lu ñu fent la wala loo xam ne sax boo xoolee côté ba mën naa nekk lu ñu fent côté ba mën naa bañ a nekk lu ñu fent loola sharia du ko jàppee bidaa moo tax da koy ko jàppee bidaa mu dugg ci biiram boo xam ne bu ñuy ŋàññi la muy jaamu yàlla ju bees joo xam ne koo sosaat lu dégg la ci ñoom léeg-léeg naan la am na ñu naan al bidaa nisbiya bidaa nisbiya day dugg ci bidaa lughawiyya léeg-léeg nit ki jàng nit ki faral di critiquer ñàkk xam wala mu réer moo tax muy wax lu mel noonu léeg-léeg ku dégg naan la ñoom dañoo jiyoo ci seen biir am na ñu naan albidaa lughawiyya am na ñu naan albidaa nisbiyya bidaa nisbiyya ci biir ci biir bidaa lughawiyya ci lay dugg lu jar a bàyyi xel la parce que bidaa ci làkku arab la muy tekki mooy al ihdaas mooy lu ñu sos lu ñu sos nag benn mu doon loo xam ne cosaan la dafa nekk luñ masa sos musta tàmbalee fenn lu mel ne jaamu ay xiram ci jamono te yàlla Nuux loolu boo xoolee jëf ji ci ñaay côté yëpp dafa doon luñ sos kenn mësu koo am beneen bi itam dana doon loo xamee ne luñ sos la ci côté ci beneen côté waaye boo xoolee beneen côté ba nekkul luñ sos lu mel ne jaamu ay xëram ci Makka ci jamono yéefari Makka yi ceddo ga boo xoolee ci jamono waa Makka ñoom seen jëm bopp ci côté boobu jaamu xëram ma nga am ci ñoom waaye boo xoolee jëmmi jaamu xëram ji am na lu ko jiitu woon loolu ñu tuddee albidaa nisbiya kadhalika jëfi Umar ibn al-Khattab ji boo xoolee ña doon door a fekk ak ko doon door a gis mën naa nekk lu ñu door a tàmbalee ci ñoom waaye boo xoolee jëmbi mbir ma nag du loo xamee lu ñu sos la lu lu ko jiitu lu jiitu woon la waaye nag dafa ci nit ñi wala ñenn ñi fekk wuñ ko woon loolu mooy li nga xamee ne mooy li wér ci làkku arab mooy li wér ci li nga xam ne moo di masala bi parce que lépp loo xam ne rek texte yi buñ ko ko yanee wala buñ ko defee ci jëfi saxaaba yi ci aju dana juyoog lu alayhi salaatu wasalaam waxoon loolu xel xalaatut ab borom xam di ko firee noona waaye da koy firee noo xamee ne dana juyoog dëppoog shari'atul nabi alayhi salaatu wasalaam te tuumaal saxaaba yi sos ci diinam du ci nekk parce que ñoo ko gënoon a bañ ñëpp loolu kon bokk jullit yi lu jar a bàyyi xel ci ki nga xam ne mooy ki sàkku xam-xam kon sunnatu tarawih lii sunna la bokk ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam musta nekk bidaa léeg-léeg nga dégg daal la tarawih ci bidaa yi la bokk parce que jàkk yi dañ koy defee wuteel ko melakaan wutal ko heure loolu xëy saxee du lu wér maanaam jaamu yàlla jagleel ko ak am bokkut ak nga jagleel ko ak amalin maanaam amal jaamu yàlla gi bokkut ak nga melal ko ndax lu tax li tax bokku ñoom ñaar mooy amal gi wala nga jagleel ko ak am loola lañ ciy jubli rek mooy na am rek ak melakaan mu mën a amee lu mel ne xiyaamul layli ci e, fukki guddi yu mujj loolu alayhi salaatu wasalaam moo ko doon def kon ñi koy defee ci jàkk yi da dañoo bëgg mu am rek waaye jégleel ko jàkk ci parce que lii firndeel mooy am na ñu koy defee jàkk am na ñu koy defee feneen waaye nag jaamu yàlla googi yow nga jagleel ko nag wutal ko aw melakaan nag wutal ko ab lim wutal ko waxtu loolu la ñuy wax ne biddaa mën na caa bi waaye amal jaamu yàlla gi rek wala jagleel ko ak am loolu bokkut ak nga jagleel ko ak amaliin wala nga jagleel ko ak defiin ñoo ñii di def ay taraawix wala xiyaamu leeli ci jàkk yeeg ya ci aju du jaagéeme dañoo jublu dañoo jubloo wutal jaamu yàlla gi ak defiin wala aw melakaan parce que alayhi salaatu ci jàkka ji la daan xiyaamu ci la daan i'tikaafe soxnaam daan i'tikaaf ci kon def ko ci sunna la lan moo ci nekk bida musta am kon ñoom defin wi wala melakaan wi taxu leen a jóg waaye leen tax a mooy jëf ji ju yoog nag ñi nga xamee ne ay melakaan ak i jëf ak waxtu ak lim moo leen soxal lu jar a bàyyi xel la kon loolu itam buntu yu mel nii ci ko jàngut da cee war a noppi waaye bari aanu ñu ci coow ñoo xam ne dara xamuñ ko te foo fekk ñi ngi mbel mbel mbel mbel dara xamuñ ko dara xamuñ ko dañuy dëgëral seen position rek ñu mel noonu nag julli bi na na leen wattandiku am maa nag yu aju ci yeneen naafile yi ci des lu mel ne naafilay bis beeg yooyu moom xëy na sax du lu wér dikkul loo xam ne lu wér la ñooñu sax ñi koy jéem a def dañuy sukkandiku ci la Umar ibn Xattaab def naan ni'matul bid'ati haadihi kon moo ko sos ko wutalee ab bis ko waxtu wutal ko ab li wutal ko aw melakaan da ngaa topp Umar ibn Xattaab ci lu def loo xëy na sax du def sunna la bu dee yee nag la leen soxal ca naafila ja mooy melakaan ya way du naafila ja rek bu dee naafila dong moo leen soxal danañ fi bàyyi topp sunna Yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax eh, lim yaag melakaan wa ak ak koy defee ak waxtu wa loolo moo leen soxal moom melay defin wa moo soxal mbir nag ñaar yooyu bokkuñu mbir jëf ji soxal la wala defin bi soxal la bokkuñu képp koo xam ne jëf ji ci sharia defin bi moo la soxal te defin woowu ñëwul ci sharia yaa ngi tàbbi ci biddaa bu dee jëf ji rek moo la soxal la chaque ji ne jëf ju sharia santaane faaw ñu def ko kon def gi du nekk mukk ci ne bi daal di caa aju mi ngi mel ne jàngal Alxuraanul Kariim rek maanaam ki nga xam ne day jàng juróom-ñaari isib bis set wala ñetti isib bis set wala juróomi isib loolu def la du aw defin déedéet parce que faaw nga jàng te nga am fooyam itam lu jar a bàyyi xel la mbokk jullit yi buntu boobu nag ku ko dégg dégg nga buntu bi daa yàlla ñu yàlla defal tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran